ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah ala al-jami' al-imam al ko indi ñaari bërëb kitaabul mazaalim baabu ismi man zalama shay'an min al allah buntu tooña téere tooñaa ngay buntu ki nga xamante ne daa tooñ dara ci suuf sàcc dara ci àqu jàmbur ci wàllu li nga xamante ne nii voilà indi naa ko kitaabu bad'il xalqi baabu maa jaa fi sab'i aradin allah allah al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala léegi nañ jël deuxième bi parce que bu njëkk bi dafa gàtt ba kitaabul mazaalim man zalama min al ardi shay'an tuwwiqahu min sab'i aradin kàddu yoo rek leen di léegi nañ xool beneen moo gën a gudd imaamu Nawawi nag yi moon di fii riwayat euh, kàddu imaamu Muslim la rahmatullah ala ci Riyaad bi laay nañ jël beneen bi nga xam ne imaamul Buxaari yi ci la gën a gudd rahimahullah muy kitaabu bad'il xalqi baabu maa jaa'a fi sab'i aradin mu ne haddathana Ubayd ibn Ismaa'il mu ne nettali haddathani imaamul Buxaari mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Ubayd ibn Ismaïl di Ubayd ibn Ismaïl al-Qurashi al-Habbari Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 250 rahmatullahi yaani qala mu ne haddathana Abu Usama mu nekk ñu ne te mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usama al-Kufi rahmatullahi alayhi hmm. gane àddina cent vingt et un génn àddina deux cent rahmatullah alayhi an Hisham moo ko jëlee ci Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Munzir ñi Abu Abdillah ñi Abu Bakr rahimahullah gane àddina la soixante et un génn àddina la cent quarante quatre rahmatullah alayhi abi moo ko jëlee ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àddina hmm? njaal beenu xilaafa Seydina Usmaan jeexitalu xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu la 23 rahmatullah alayhi génn àddina la 94 ci li gën a siiw même bu dee am na wute yu bari an Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moo ko jëlee Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Qurd ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi Abu al-A'war mbokk Sayyidina Omar la rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhuma génn àddina la cinquante am nañu ne cinquante am nañu wax ba cinquante huit wallahu taala a'lam hmm? euh, bokk ci al ahadul euh, al mubashirin bil janna al ashara moom moo ci mujj muy Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl annahu xaasamatu arwa fi haqqihi fii dane imam al Bukhari noonu mu ne arwa daa xëccoog moom daal di koy kalaame fi haqqin fi haqqin za'amat annahu intaqasahu laha ila marwan waaw annahu xaasamathu dàgge nag moom yóbbu ko devant traduire ko devant la justice arwa ndaw sañ naan arwa fi haqqin ci àq boo xam ne zaamat nee nay annahu kana intaqasathu intaqasahu Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu moo ko nangu ci moom daal di koy koy wàññi la ila Marwan dem na ci kan la ko kalaamee Marwan juge Euh, gouverneur de Médine rahimahullah fa qaala Sa'id ana an tanqusu min haqqiha shay'an ashhadu la sami'tu sallallahu alayhi wa sallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yawmal qiyaamati min sab'i aradin yoo xam ne loolu yawmal qiyaam lay nekk du fii de fii nag dina am ay problème yoo xam ne ndax mbugalum alaaxira mi la yàllay jokkaleek mbugalum àddina mais nag alaaxira moo gën a ñàng waaw adha wa amar waaw moo gën a wex moo gën a ñàng moo gën a wex kon nag mu ngi noonee ah après boo am na lu mu ne qaala ibn abi ibn abi zinad mu ne al imam al bukhari ibn abi zinad abdurrahman ibn abi zinad al qurashi abu muhammad rahimahullahu ta'ala gane àddina cent génn àddina cent soixante-quatorze doon na wax ne moom nee na an Hisham mooy ci même càllale bi jële ci Hisham an abihi mu jële ci baam Urwa an annahu qaala qaala li Sa'id mu ne Sa'id ibn Zayd daf maa wax man Urwa ne ma daxaltu ala annabi sallallahu alayhi wa sallam après mu tudd hadis dama dugg ñoon saa sam après mu koy wax gravité wu suuf yi léegi kantaal imaamu Muslim moom ñaari riwaaya mooy kaddu yi imam An-Nawawi indi ci Riyaad bi moom la waaye ak beneen bi ne wa fi riwaayatin li muslim léegi nañ xool bu njëkk bi mu ne kon hadathana hmm? yooyu yëpp nag kitaabul musaaqaat kitaabul musaaqaati wala nga ne kitaabul musaaqaat baabu tahriimi zulmi wa ghasbil ardi wa ghayrihaa xaraam gu mu xaraam tooñ ci suuf ak tamit ne tuŋaañ ghasbil ardi ne tuŋaañ suufu jàmbur ndax ci say pexe di jaay ne wala yaa xam waa l'impôt domaine wala fa ñuy defare kayit yi dem wax ak ñoom ndekete yoo kazzab nga wal iyaazu billah après nag gaa yi nga yor suuf si foog ne yaa ci nekk wal iyaazu billah yaa ngi dëgg sërëxal sa bopp mu ne haddathana Abu Rabi' al-Ataki mu ne nettal nañu euh, suñu sëriñ di Abu Rabi' al-Ataki di Sulayman ibn Dawud al-Ataki rahimahullah al-Basri al-Baghdadi al-Hafiz rahimahullahu ta'ala mooy si yoon Abu Rabi' az-Zahrani rahmatullahi alayhi génn àddina li nga xamante ne nii mooy 234 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu ne ki nettal mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham ah, rahimahullahu ta'ala gis nañ ko sànq rahimahullah alayhi ah, al-Jahdami Abu Isma'il rahimahullahu ta'ala rahmatan ah, wasi'a am lañ gisoon Hammad non non Hammad ibn Usama lañ gisoon Hammad ibn Usama moom la Imam al-Bukhari solo jëlee hadis ci mooy ci càllale quoi ci càllale mais pas moom directement parce que newuloon sesey non bokkuñ <laughs> kii Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Usama bokkuñ ci Hammad ibn Usama moom moo gënoon dëgër voilà moom moo gënoon a dëgër waaw kële nag kële nag nitu yàlla bu mag la woon Hammad ibn euh, kii Zayd male waaye kii ci wàllu hadis moom moo gënoon a dëgër waaw waaw akbar kon nag mu ngi noonu hmm. kon mu ngi noonee wallahu taala alam kon kon nañ ñëwaat ci sahih imam muslim kon kii Hammad bi bokkul Hammad be kii mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismail al-Basri al-Azraq rahimahullah gane àddina 98 génn àddina 179 rahmatullahi alayhi an Hisham ibn Urwa moo ko jële ci Hisham comme Abu Salama mo rek Hisham ibn Urwa gis nañ ko sax na nabi mu jële ko ci baayam Urwa ibn Zubayr anna Urwa bint Uways idda'at voilà idda'at ala Sa'id ibn Zayd anna akhadha shay'an min ardiha fa khasamathu ila Marwan ibn al-Hakam fa qala Sa'id ana kuntu akhudhu min ardiha shay'an ba'da alladhi sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wa ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man akhadha shibran min al-ardi dhulman tuwwiqahu ila sab'i aradin faqaala lahu Marwan laa as'aluka bayyinatan bayyinatan ba'da hadha faqaala allahumma in kaanat kaadhiba fa ammi basaraha gis nga fa ammi ak fa ammi basaraha waqtulha fi ardiha qaala fama maatat hatta dhahaba basaruha thumma bayna hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi hufratin fa matat kon mu ngi noonee al imamu kanta dena bim ne wa fi riwayatin li muslim boobu moo jaar ci surtout Seydina Abdallah ibn Umar boobu la njëkk indi sax laata muy indi bii noonu la leen rangalee hadis yooyu yëpp ñoom la boole buntu boobu hadis yi mu fen di yëpp hadis Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu mu ne haddathani Harmalatu ibn Yahya moom imam Muslim mu ne la nettali ma man dongo Harmala ibnu Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran eh, at-Tujibi Abu Hafs al-Misri nekkoon àndandoo imaam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante génn àddina deux cent quarante-trois rahmatullahi alayhi qaala mu ne Abdullah ibn Wahb mu ne nettali Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri maliki bu mag Abu Muhammad al-Misri gane àddina cent vingt-cinq génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullahi alayhi qaala mu ne Umar ibnu Muhammad mu nekk ma nettali dong mooy Umar ibnu Muhammad ibnu Zayd ibnu Abdillah ibnu Umar ibnu al-Khattab al-Qurashi Abu Hafs al-Asqalani rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent cinquante moom mooy jët bi moom la moom la Imam An-Nawawi Euh, wa fi riwaayati li muslim an Muhammad ibn Zayd léegi kii Umar ci baay ji nag mooy Muhammad bi nga xam ne moom la Imaam An-Nawawi wax mu ne kon Umar mu ne anna abaahu mooy Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah ibn Abu Asim al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala kañ la gën a addina kañ la génn addina dajuma ko haddathahu an Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl anna Arwa khasamatu fi ba'd dariha <laughs> kene Arwa daa xëccoog moom daal di koy kalaame ci lenn ci suufam yi ne moo ko jëla ah. fa qaala da'uha wa iyyaha sayyidina Abdallah ibn am euh, euh, Sa'id ne bàyyi leen kook suuf si bàyyi leen kook moom lim ne man maa ko jël ci suufam bàyyi leen kook moom maa leen wax waaw fa inni man sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man akhadha shibran ku jël lu ndaw lu mu ndaw ndaw ndaw minal ardi ci suuf bi ghayri haqqi loo xam ne du haqqam tuuxahu dees nañ ko ko takkal daal di koy yen ci bopp bi ci loos bi bokk fii sabe wala yen ko ko sax ñu bopp bi waaye tawuqa mooy tawq mooy luñ lay takkal ci saw fii sabe aradin loo xam ne juróom-ñaari asa euh, suuf yawmal qiyaama bisub taxawaay ba mu ne allahumma in kaanat kaadiba fa a'mi basar kii bu dee ne day expliquer day nar ndaw si yal na nga silmaxal ay bëtam yal na nga def mu nekk benn aveugle benn silmaxa laata muy faatu wajal qabra fi dariya te yal na def xabro mu nekk ci suuf soosee muy wax kër googee qaala fara'aytu am ya ci la man mii gis naa ko man mu ndaw sa mu nekk koo xam dafa silmaxatal tamisul judur muy lambar buy dox di lambu miir yi ngir mën a dox taqulu mu naan asabat nii dawadu Sayd ibn Zayd li ma dal mooy ñaan yàllaat Sayd hmm, ibn Zayd fa baynama hiya tamshi fi daari marrat ala bi'rin fi daar fa waqa'at fiiha fa kaanat abraha wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah kon hadis baa ngi noonu aw <laughs> oh! léegi kon ginnaaw bi ñu gisee taxrij bi walillahi alhamdu wal minna léegi njàngat yeneen njàngat premier mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax karamatul awliya mooy karama waliyu yi seen ñaan day nangu comme biñ génnoon daf Sa'id ibn Zayd ibn Amr euh, Sa'd moom itam bi ko waaji ne aba saada eh, ne waaye Usaama ne koy waaye yow yow mi saada mii ni mun na <laughs> du ànd ak sariya laa yasiru bi sariya waaw wala yaqdi eh, du du du du séddale lu jub kii dëng na waaye buy euh, juger wala ya'dilu fil qadiyya al-'iyaadu billah waaw wala yaqsimu bis-sawiyya la yasiru bis-shariyya wala yaqsimu bis-sawiyya wala ya'dilu fil qadiyya <laughs> daal di koy rimé toog moo tax it rimé na ñaan yi ci kawam de wal iyaazu billah kii itam mooy karaama bi borom bi defal waliyom bi di Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu ba bi nga xamante ne nii ci la ko kii def lu ñaaw li tuumaal ko tuuma gu rëy gii mu ko ñaan yàlla ñaan yàlla gi dal waaw nga xam ne boo seetloo ngir nga ni ñu sàmmoo ci seen ñaan dañ naan bu ci nekk dañ naan borom bi bu dee xam nga ne ci waxul dëgg waaw parce que bu dee ne li mu wax dëgg la mooy li ma wax du ko dal man nii lay dal <laughs> waaw allahu akbar wala awliya yi en général seen seeni ñaan day gaaw a dal moo tax du lu ñu teel a du loo xam ne dañ koy fowe dañ koo woyofal déedéet waaye nag boo daree ci seen der nag loo xamante ne nii rawatina seen diini lay yàq ah yow nag yaa woo nag ñu ñaan sa kaw de sa attention de seen der mas muuma daa nekk loo xam ne lu ñu empoisonné la boo ci caqat-caqatee yaa ngi yaa jël acide niñ la waxe woon def ci poison daal di naan daal di tëdd di géex foofu ngay faatoo wal iyaazu billah kon benn ngo karaama googu muy nangu ñaan bu borom bi di nangu ñaanu awliya oom yi ci won côté côté te xanaa xamoo ku tooñ soxlawul sax ngay nekk wala yu ngir tooñam ngir ñaanam nangu du gisoon nañ fi fii ci riyaat bi bi yeneen saa doon wax ne wattaqi saydna Muaaz radiyallahu anhu bi mu ko yónni Yaman ne ko wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ne ko te demee ndax yore nguur euh, ba pare di tooñ daa yombu ñu bari boo jubut waaw parce que da am pouvoir wax nañ ko keroog da ngay am pouvoir yoo xam ne yow da ngay man di agir ci nit ñi ci loo xam ne ñoom manuñoo yu manuñu ci dara fekk yaa ngi fi en tout loolu nag boo amul ragal yàlla da ngay saax saaxee gaa yi di def lu la neex moo taxoon Seydina yoneen saa sam noonu Seydina Muaz na nga moytandiku na ragal na teet ñaan yàlla ku ñu tooñ loo nekk nekk jiit foofee yaman bul tooñ de ndax kat nekkul diggante borom bi tabaaraka wa ak nangu ñaanam amul benn kiiraay bu dox seen diggante waaw nit nag dina tooñ borom bi di ko yéexe du gaa yi di ko ñaan yàlla rek borom bi téy lépp di xaar mais fu mu jaar bés dina dal moo tax ci benn walaw kaana kaafira même bu dee ki kay tooñ yéeféer la bés bu la ñaanee yàlla amul benn kiiraay amul barrière diggante ñaanam gi ak mu ne la rus ci sa kaw waaw mu dal la kon nag attention moo tax tooñ gra moo tax yow koo tooñ mu ñaan yàlla ba budul rawatina koo xam ne wala yu la tamit <laughs> saxaabaab yonent bi alayhi salaam bokk ci fukk ñi yonent saa saa ne ñii fil janna ñii fil janna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna ah Abu Bakr fil janna Omar fil janna Usman Ali Talha az-Zubayr ah, Abdurrahman Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqas ah way Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl fil janna nga ñëw Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah fil janna nga ne waa ji waayow saa yi sàcc katu suuf <laughs> yow da ngaa foog naa feebar <laughs> waaw femme bi ne saay moo sàcc saa suuf <laughs> boole ci suufam mu ne eh, bàyyi leen ko suuf si moom kay comme que ne bàyyi ko moom waaw waaw léegi nag ñi xamul voilà on tel le juge a prononcé la la la justice waaye justice <laughs> ah lii xamante ne waaw ci biti <laughs> waaye c'est pas juste li li juble waaw yoneen saa salaam ci boppam nee na képp koo xamante ne nii man maa dangaa ñëw ma leen di àtte yaag sa benn mbokk nga fexe ndax yaa ko dàq wax gisoon nañ ko tamit céréale bi yaa ko gën a yi laa làng loolu mooy lan yaa ko gën a baax avocat bu doon tey ut ay acquittement <laughs> le ténor bi barreau de New York wala de Paris nga jàll di leen recruter que ay wax yow ay bataillon d'avocats nga yor ndax milliardaire nga waaw séq koog ay ay ay ay ay ay ay gaa yoo xam ne seen tooli maam yi lañ am <laughs> amuñu dara amuñu sax ju ñoom bu ñu amee ab avocat sax dañuy dañuy cotiser kii joxe nangam waaye joxeel mille xam nga li nga joxe tuuti na nag ah dolli waaye ñu mën a fay suñu avocat bi ndax mu man ñoo del léegi yow nga séqoo gaa yooyu di ko jaay xam nga kooku léegi nag gaa yi di xool ay vices de procédure kese ak nangam ak nangam ba fexe ak kii nangam ba ñu jox la nag ñu naan waaye yow <laughs> saa yi daal léegi ñu naan la justice a été kenn waxu fi léegi nag ñu jox la suuf si nag nga foog na yaa ci ne daw <laughs> nga dee yow waaw yow yooyu nga xam ne man ku fi ñëw ci yéen ñaar. kër ñaari nit ña fexe ba ma jox ko nanga xam ne la ma la jox la la safara laa jël jox la <laughs> rawatina koo xam ne waliyu la kon loolu mooy lëkkaale bi tax imaam indi fi xadiis waaye leneen luñ ciy jàng mooy tuuma ku nekk la ñuy tuumal bu dee ñii gën ci xeet wi la ñuy saway ci yoo xamante ne yu yu ñàkk solo quoi saaj ci suuf <laughs> waaw daa jël sama suuf boole ci suufam am lu mu ci jël boole kon mooy ku ne la ñuy tuumal ah Seydina Yuusufa de moo la gën gën sa baay ak say maam ak sa ñëpp wala yu boo man di dajale ci kaw suuf ba àddina yi lemu tuumaal nañ ko waaw ma ne Rasulullah ay waa Quraysh tuumaal nañ ko alayhi salaatu wassalaam say lu ne wax nañ ko Muhammadun saahir <laughs> Muhammadun kaahin muhammadun wax bi gën a gaa sax <laughs> walla iyaazu billaah waaye daa tax mu nekk dëgg l'essentiel <laughs> borom mi seede xam na waaw moo tax tuuma ak tamit dañ xam foo tollu tamit luñ ciy jànge mooy dem justice jomb na ah. parce que surtout ñoom saa yi ñii nga xam ne ñoo gënoon a màgg ci saaba yi surtout jamono yooyu nga xam ne ay années cinquante yi yooyu ñoom ñoo fi desoon ndax moom ak Sa'id ibn Sa'id euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas mi ngi gisoon bi weesu ñoom moom ñoom ñaar ñoo gën a mujjee génn àddina ci ñoom ñëpp ñoo mujjee génn àddina ci ñooñu waaw mooy ñooñu nga xam ne jamono jooju ñooy ñooy crème xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo fi gën mooy ñoo fi gën lañu amul ay ñu ngi koy jiñ de non mooy li réalité ñii ñoo fi gën <laughs> teewul. ñu am problème dem ci ñoo xam ne du ñuy saxaaba ju war leen a juger Marwan du eh, xalifa la xalifa bi yow itam nan lañ koy traduire nan lay demee justice après mais ñee ñoo gënoon ñoo gënoon a màgg say façon xalifa yi yow xalifa yi xalifa seen kër lañ <laughs> yow xalifa yi nga yow xalifa seen kër lañ ak seen njaboot ah. hatta tariixa ba ñu bokk bu dee ñuy wax tariixa lañ ku la na ñoo fay xalifa kan moo la ko wax affaire bi dawewul ci kii way baayam kii way ndayam de loolu dawewul ci loolu wa ah. ku la ko wax lay nax waaw kon nag nga naan ay dan lay demee justice lu tax lu dem justice même bu dee moo am dëgg ah Seydina Ali ibn Abi Talib di xalifa moom dem justice devant Shurayh al-Qadi <laughs> du moom itam loolu la woon waa ji naan ko waa yahud bi sàccoon mu bu ko ngam bi sëy naa lii gis na ne yow yow lii soobu bu koom nga de mun na ko bukku mooy liñ doon a sànk exemple biñ doon jox waa ji doon do waa ji war fas wi am ku nekk ci gannaaw ñu ñëw ci suite bi sëy naa lii dana waa ji radiyallahu anhu yow bu bukkoŋ bi di dox ci marché bi gis waa ji sol benn bu yor benn bu bukkoŋ boo xam ne leer na ko ni lii bosam la mu wax yahud bi waat ne moo ko moom biñ demee ci juge bi juge bi ne bon waxoon naa la immunité yooyu Eh, yooyu en démocratie moom ñuy solal président bi tant que mandat jeexul muy toj dëkk bee ko defi njaaxum ñu naan il est toujours président walla iyaazu billah mooy loolu c'est ça mooy jom boo koy demee justice te fan lañ bind ne boo demee justice ça veut dire que yow lañ yow yow ya yow yow yow loolu dalay gàkkal <laughs> ah déet <laughs> ah yow la la gàkkale yow kay demal waaw léegi nag nga dàq tuuma. te bu boobaa nag doone boo yàlla xam na déedéet nit tamit dañ ciy jànge ne da ngay défendre sa bopp sat ndax charia bokk na ci li tax yàlla indi ko bokk na ci objectif am yi hifzul bi mooy aar li nga xam ne mooy réputation nit doo dem ñu yàq sa réputation ci noonu nga toog naan yàlla xam na sama diggante ak ñoom kan moo wax dëgg c'est bon bu jaree foo xam ne fa ngay dem laver ton honneur tu le fais waaw ñii ñoo la gën gën laa ragal yàlla fuuf te lii lañ doon def xam nañ ne lii mooy yoon lii mooy justice waaye dañ ciy gis liñ ciy jànge mooy ngëneelu Marwan <laughs> Marwan Marwan daa <laughs> Marwan jàmbaar woona xam nga après la nekk xalifa quoi <laughs> Marwan day san waaw non c'est li tax may rek mooy Marwan <laughs> rahimahullah <laughs> wala non wala mais bon <laughs> mais Marwan mooy ngëneelu Marwan quand bi mu ko waxee déglu ko ne ko oh, man dinaa jël suufam ginnaaw li ma dégg yeneen saa sa mu ne ko lan nga dégg yeneen saa sa mu wax ko ko mën a koy yow de dootuma la laajtati preuve xaw ma koy jotee teeg yow bu ñëwatee fii devant la yow moom xaw ma kan mais preuve moom dootuma la ko laaj waaw ba pare na gaa yi ah te ngeen a dem yéwénal digganteem ak ñoom Abu Salama diggante Saïd ak Arwa dañoo am problème de te nga dem yéwénal loolu tamit dañ ci xam ne mooy islah dafa baax waaw mooy dox loo xam ne du lépp lu il faut judiciariser tout léeg-léeg bu dee à l'amiable na régler affaire yi vraiment jarul yenn yi ko def leen ko à l'amiable te tamit na ko mën a dox xam ne ñoom mën nañu ko def à man mën nañoo dox diggante yi tamit nañ ko def bokk ci ngëneelu Marwan quoi rahimahullah léegi waaye dañ ciy gis tooñ ni mu grave surtout ci wàllu suuf gravité bu garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw innama garaaw la laa wax boo xam ne moo ci nekk ci tooñ li jëm ci wàllu suuf yi nga xamante ne moo ci nekk ci gravité yi nga xam ne waaj yi nga xam ne mooy def loolu moom nekkul ludul mu ngi ñoddi ci kawam comme niñ la ko waxe woon ah yàlla ci kawam mu ngi xotti di yàlla ci karaw waaw allahu akbar waaw léegi gis nga yoneen saa saam li muy def li wax ne borom bi day jël ñuróom ñaari suuf suuf soosu ba ca juróom-ñaareelu suuf ñu lonk ko sab loos yawmal qiyaam ne la ca doxal nga seet ndax di nga nga seet la hawla aw te si li ko lal euh, al-Alaa al ak Abu Bakr comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax dane dafa yokk beneen affaire beneen information mu ne wa jaa saylun fa abda an dafiratiha fa inna xaq fa ida xaqaa xaarijan an xaqi safi said fa jaa saidun ila marwan fa rakiba maahu wannaas xatta nadaruu ilayha wa dakaruu kulluhum annaha umiyat umiyat wa annaha saqatat fi bi'riha fa maatat bi muy faatu riwaaya bi dane Saïd ci boppam fekk na waa ji bi muy faatu mu ne waa ji ndaw si fekk benn waame bu ñëw boo xam ne vraiment waame bi mu ñëwee ndox mi rek wane na na gaa ji ndaw si fii du sa suufan ah. waaye daa ñëw buub ko waaye li gën a dëgër mooy ci teen bi teen bi lu dugg voilà ñu woo ñoom ñëpp ne leen seet xool leen ko ndaw si mënatuloon a gis ba ne pëtëx ci biir euh, teen ba benn bés <laughs> léegi nag yu tawwaqu bi boroom xam-xam yi dañ ko bon wax nañ ko sànk ci ne mooy dañ ko defal ci loos ah am ñu ne mooy noo mooy dañ koy dañ koy pëtëxal xas mooy ringi ringee suuf suuf si mu sàcc ba juróom-ñaareelu suuf waaw day jóge ci suuf sa mu sàcc ba juróom-ñaareelu suuf ay tremblement de terre moo koy dugal ba ci biir après nag ñu jël ko def ko benn jaq waaw waaw ku sàcc suuf moo tax Ibnu Umar moom ci ci kàll kii bam xadiisam ni mu ñëwee yoone saa ne ku sàcc suuf moom xusifa bi yawmal qiyaama ila sami aradin boo fi sàccee suuf nit lu mu ndaw ndaw ndaw dañ lay tremblement de terre foofu lañ koy yëngal ngay rot ca suuf di pëtëx ci biir ba ci juróom ñaari suuf waaw allahu akbar garaaw na <laughs> way moo tax al imaam ibn Hibbaan soloona na ko al imaam at-Tabari ci xadiisu Ya'la ibn Murra lu mu yëkkati ba yoleen saa sallam mu ne ayyuma rajulin zalama shibran min al ard lii lépp ngir wax gravité wu sàcc suuf ak noo ko mën di defe ak noo ko mën di tuddee langoo surtout ñu langoo ay suuf moom ñoo gën a mën a gaaw ci jël alalu ci suufu jàmbur voilà boole ci seen bos surtout bu waa ji viginaawul wala bi ñuy wax benn tool la bu yaatu dëgg nañ mais gars yi defuñu benn luy kii gars boole ci wala nga am sab tool di ji jëlaale suufu jàmbur daal di toog nag yow yaakaar nga ne doomi gerte ya fa sax ak dugub yaag mboq yaag bësi yaag ah, xaal ja loolu de yaakaar nga ne loolu dalay jariñ <laughs> tey nga dee yeneen ne bépp benn bépp waay boo xamante ne rajulun zalama shibran lu toll ni ampa min al ardi kulli kallafahu llahu an yahfirahu hatta yablugha akhira sab'a aradin mu ne boobu borom bi day chargé waa ji ne ko léegi gis nga suuf si nga sàcc jëlalu peel gasal ba juróom-ñaari suuf lool mooy mbugalam waaw ginnaaw gi bu gasee ba foog ne pare nag ñu jël foofu yépp def ko benn rong benn ab ab ab caq daal di koy lonk ci bâche ci kii bi baat bi mu xool ndax dina bouger moo xam waaw moo tax am na ci benn mu al-imaam al-haafiz ibn Hajar mu ne wa li Abi Ya'la bi isnaadin hasanin an al-Hakam ibn al-Haarith as-Sulami marfuu'an mu ne al-imaam ibn Ya'la soloo na ci sanad boo xam ne bu baax la jëlee ci al-Hakam ibn al-Haarith as-Sulami lu mu yëkkati ba yoneen saa saa mu ne man axada min tariiqi al-muslimiina shibran jaa'a yawma al-qiyaamati yahmalu yahmiluhu min sab'i aradiin mu ne képp ku jël ci yoonu jullit ñi lu toll nit am paar ci suuf sàcc ko di nga ñëw yawmal qiyaam yenu ko juróom-ñaari suuf am na ñoo xam ne ñoom yow yow yow imagine gaa yi nga xam ne dañuy ñëw mu monsieur le maire ci nga mii dagg suuf yi di jaay ci loo xam ne moom sax de façon autorisation de yooyu moom moom du du du de de de de rek di nangam yooyu yëpp du affaire mu dagg ay suuf di jaay rek nga gis gaa yi dañuy jaay xam nga localité cité buñ defar bu nekk am na place marché. am na place yu jàkka am na liñ naan ay terrain de foot yooyu yëpp dañ koy génne jardin public yëpp da ciy am gars yi waxuma la suufu ñeneen yi mais hatta place su marché beeg jàkka jeeg terrain de foot beeg leneen ak leneen lépp la ñuy jaay. hatta yoon bi fii yore saa sax dara ku jël ci yoonu julli ñi gars yi dañuy jël yoon boo xam ne affaire bi ni ñu ko tëralee douze mètres la gars yi wàññi yoon wi def ko dix mètres wala huit mètres ngir mën a sec. côté yooyu daal di koy boolewaale ci yee jaay yoneen saa sam ne képp ku fi sàcc dara jël alalu nit ñi lu toll ni am paa ci yoonu julli mi yow dees na la ko yenn yawmal qiyam lañ la yenn ne la ay wa gasal waaw yow dees la ko yenn ci juróom-ñaari suuf bi ñu déggoon sànk dane dañ ko koy wax muy gas bu gasee après ñu lonk ko ci baat hatta yaqdiya bayna an-nas waaw yuqda bayna an-nas ba ni ñi àttee diggante nit ñi loolu lépp ndax mbugal mu metti mi nekk ci sàcc suuf ñu war cee bàyyi xel allahu akbar allahu akbar waaw yow xoolal yawmal qiyaam xam nga Seydina Abu Hurayra am na xadiisam bu ne saa saa nee na képp ku sàcc aw aw ab ab ab ab ab gëléem yawmal qiyaam dañ la koy yena yow imagine li sàcc bu dëkk <laughs> alalu réew mi lañ la tënkaat ah, daal di dem toog <laughs> laa léegi da ngay yenu da ñëw yow moom bu yaboo saw loos baax te lu mu baax baax xam nga ne yow dañ lay gis nga yenu nag ñu xam ne lii c'est anormal nit ku yenu nag mooy sàcc la daa ma masa sàccu nag sàcckatu nag la waaw yooyu daal ne ku fi sàccu gëléem yawmal qiyaam dees na la yenn gëléem nga nga sàcc nga seet muy yow moom yaa ñëw indaale sa preuve bu sàcc waaw lépp loo sàcc nag <laughs> waaw ronkot benn affaire boo xam ne stylo teg dañ yooyu ñëw yenu stylo ñëpp xam ne kii sàcc la parce que stylo du lu ñuy yenu ma leneen ak leneen mooy lu ne rek mooy lu képp koo gis mu am lu mu yenu xamal ne waa sàcc la mooy daa jël àqu jàmbur ci loo xam ne moomu ko waaw allahu akbar waaw <laughs> loolu garaaw na way <laughs> bakkaar bu day tekki yu tawwiqahu lañ koy yen boo xam ne moom du ko yu tawwiqahu mooy day takkoog moom ah wa kullu insanin alzamnahu fi unuqihi la jëf dañ la koy ronkal ci sa loosu mooy yow mooy bu dee lu baax lu baax <laughs> ah nettali bi doon wax bon loolu nag jotuma koo vérifier jotuma koo vérifier kii ak saxamam di eh, bon am na kenn ci ñett eh, oustaz Sénégal yu ma si dégg mu koy wax mais nettali la boo xam ne vérifié wu ma ko wax dëgg yàlla allahu alam que ni mooy maxtumbe yi nga xam ne moom la euh, euh, taalibe yi di sol yu euh, cheikhu ahmadul xadim yi radiyallahu anhu mooy ñenn ñi quoi ñuy ñuy sol ngandul maxtumbe ni boo xam dañ ciy def ay xasida yooyu ay alquran def ko ci lool si muy wàcc am ñu ne loolu cosaanam looloo tax que dañ koo def ngir nit ki di fàttaliku ëllëg kënee lépp lu mu jëf nii lay def nii dañ ko koy def ah na xool nag ndax lu baax la ciy def walla lu def waaye solu max tumbe di ci def ay ay almet ay puun ay gën ay cigarette summil yaa yées c'est pas pour ça def ci alquran ak xësit waaw ak lu lay jariñ ab seetu sax yooyu tamit baax na ay ay parfum waaye rawale dara gaaw ubbi mbaxtumbe bi dugal ndax xam nga ne gars yi bu ñëwee di la palpe dañ naan boobu mbaxtumbe bi moom jàpp nañ ne moom moom moom waa ji nag foofu yow rien que nga sol ko rek gars dañ lay xaw a ormal ndeke sàcc nga boo xamante ne yow euh, wal iyaazu billah quoi voilà kon loolu lu garaaw la waaw wane ne kon gis nga kon façon sàcc façon bakkaar bii ni mu rëy ci bakkaar yu mag yi ndax la imaam ibn Abbaas doon wax ne bépp fu bàkkaar boo xam ne dañ cee tige mbugal laanu wala rëbb wala mbugal mu àddina wala alaaxira loolu bàkkaar bu mag la moo tax sàcc lii al ghulul loolu daa bokk ci li nga xamante ne ni mooy bokk na loolu ci yi gën a garaaw moo tax al eh, eh, imaam al xaafiz mu ne <laughs> hawla mu ne waqad rawa ibnu abi shayba al-imam ibnu abi shayba rahimahullah dafa solo ci sanad bu hasan min hadith abi malik al-ash'ari sahaaba boobu radiyallahu anhu mu ne yonent saa sallam a'zamul ghulul inda allahi wala loo xam ne ci moom la yem yawmal qiyaama ziraa'u ardin yasriquhu rajulun fayutawwiquhu min sab'i aradin mu ne li gina bokk na li gina màgg ci ak càcc ak luubal fa yàlla bisub taxawaay ba mooy lu mu ndaw lu dal nu xasab ci suuf lu ab waay sàcc bu ko defee boroom bi yen ko ko bu juróom-ñaari suuf loolu nag tekkiwul juróom-ñaari suuf yu taqaloo yi la waxul ay éclimes yi ñam ñuy wax loolu borom xam-xam yi région sept région yi yooyu doole parce que yi dañoo taqaloo xanaa xamoo hadis bi ci lañuy ñuy xam ne képp koo xam ne moo jëndu benn suuf ba ci suuf lépp moo ko moom mooy sous-sol bi moo ko moom moo tax mënoo ñëw naan jaay naa la fii léegi sous-sol bi maa moom déedéet parce que moo ko moom loolu moo tax waa ji bu ko sàccee ba ca juróom ñaari suuf loolu lañ koy yen ndax nee na moo ko moom te te daa tooñ du dëgg noonu lañ koy yen moo tax bu ko soobee mu def fa ay parking ci suuf def fa ay magasin ci suuf waaye ak condition loo xam ne du indi insécurité ci kër yi taxaloog moom waaw les maison mitoyennes là bu dee ne day day day day day bu ko defee ñoom seeni fondation mooy mooy mooy mooy affaiblir bu boobaa naan ko àddiit bu boobaa waxuñ la ne moo moo ko de waaye nag la darara bul lor waaye wala dirar ta bul lore quoi bul lor sa bopp waaye bul lore loolu tamit il faut nga xam ko quoi waaw comme nag ku moom suuf la nekk ca suuf ca maadin yaag trésor ya ca nekk boo jëndee ab kër après nga daal di ñëw di gas gars di gas gis ay trésor waa ji moo ko waaw waaw ndax suufam la mais ñoo taqaloo moo leen moom eh. moo tax ndaw si li ko daloon daa tax ba arab yi dañ doon joxe ay après moom euh, misaal ay ay ay ci moom quoi mais waa ji daa gumba comme gumbaak arwa <laughs> eh, kii nag <laughs> eh, a zubayr day wax ne mu ne waa Medina buñ masoon a ñaan dañ doon wax ne eh, mooy buñ ñaanoon yàlla kenn dañ naan amaahu Allah am yi arwa yal na ko waroon bi silmaxaal comme na arwa silmaxa ñu ne yooyu ñoom xam nañ li ñuy wax mooy nettali bii lañ ci jublu mu ne waaye nag ginnaaw gi nag nga gis ay gaa yoo xam ne ahlul jahli fa saara ahlul jahli <laughs> summa taala al yàgg yàgg ba ñu ñëw ginnaaw xamatuñ lu tax ñuy wax loolu quoi yaquluuna taamil arwaa ñu foog yu yuriduuna al wahsh bi bil jabal wa yadhunnunahu a'ma shadid al ama wa laysa kadhalik gaa yi jàpp ne xam nga dafa am arwa benn benn kii la euh, benn animal la boo xamante ne day nekk ci montagne yi quoi euh, euh, léegi nag mu ne gars yi dañoo ñëw ci gannaawam mooy euh, bi affaire bi yàggee ñu dégg adage bi xamuñ adage bi li ñuy wax ñu foog ne arwa mooy euh, animal boobu moom daa day day silmaxa quoi <laughs> waaw daa silmaxa moo tax waaw moo ne déet mbir mi du loolu fan la silmaxa ah non kooku animal boobu silmaxawul mooy liñ la bëgg a wax mooy Euh, que ne bii la mooy daa mujj ñu koy joxe misaal allahu akbar raaru bëy la boo xam ne forme yi nii lay def day gudd def nii arwa day day day nii ab bëy la bëyu àll quoi lañ koy wax bëyu àll lañ koy wax moom arwa mooy day moom day nuroog suñu bëy yi voilà waaw dañ koy wax capsule jabal tamit <laughs> waaw mooy euh, kuyu kuyu kuyu kuyu montagne waaw genre ñooñ lañu quoi boo gisee bëy ak façon yooyu ñoom ñoo niroo gaa yi foog ne moom day daa nekk loo xamante ne ni daa gumba alors que gumbawul non arwaa mii nii bintu Uways mii lañ doon wax radiyallahu an sayyidina Sa'd Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nuhayl bii di ñëw insha allah ñu jël hadith Seydina Jaabir beneen beneen beneen beneen beneen karama boo xam ne nag boobu nag ñu jàll nag ci waa waa ñi bàyyi Seydina Jaabir radiyallahu anhu di Abdallah <laughs> allahu akbar waaw allahu akbar waa Uhud voilà waa Uhud waa Uhud shuhada Uhudin moom la ñuy ñëw insha allah dana waa ba ñi génn duñ waa Uhud ma waaw waaw Uhud lañ ne sauf que ñoom faatuñ leen Uhud Seydina Sa'id ibn Zayd <laughs> du waa Uhud si Abu Bakar du waa Uhud <laughs> Seydina fekk nañu mais bon xam nga ne buñ nee waa mooy eh, baayam lay wax nii la xawoon ay mbiram foo foo la ca Uhudin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun